أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين المبعوث رحمة للعالمين seydina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ci sunu jotaay bi ñu génn bi cawnillahi wa fadlihi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci fukkeelu ak benn ci gàddaay yenent bi salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi mu tombe woon ak li nga xam ne mooy faatuk alayhi salaatu wassalaam gisoon nañu baag si woon ci nan lañ ko gasale bàmmeel ak nan lañ ko jébbale boroomam tabaaraka wa taala ñu ne woon ci riwaayaat yoo yële comme li nga xam ne noonu lañ ko tudde woon muy riwaaya mawlaana ibnu abbaas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma bi sanadin da'if li anna al-imaam ibnu isxaaq wa qad rawaahu aydan walxadiisu an tariqi min tariqi Muhammad ibn Isxaaq wa kazaalika axrajahu al-imaamu Tirmiziyu mu jaar ba léegi ci yoonu al-imaam Muhammad ibn Isxaaq raxmatullahi alayhi mu ne xaddasani al-Xuseyn ibn Abdillah ibn Ubaydillah ibn al-Abbaas ibn Abdil Muttalib an Ikrimata an ibni Abbaas radiyallahu anil jamii loolu moo tax xadiis bi wéra di ndax al-Xuseyn ibn Abdillah nekkoon sët Seydina wa Mawlaana al-Abbaas ibn Abdil Muttalib di sëtu doom ji di Ubaydillah waaye di sët ci uh, Mawlaana ibn Abbaas ci côté boobu waaye côté yaayam it ndax yaayam Mawlaana ibn Abbaas moo ko jur walakin fii sa huwa xusayn hada daif moo tax doon nettali bay wax ne ni ñu gasale yonent bi alayhi salaatu ak li nga xamante ne ña wàcc ca bàmmeel ba ak shuqraan mu ne wa shuqraanu mawlaahu sallallahu alayhi wa sallam axada kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yalbasuhaa fa dafanahaa fil qabr munata Shuqraan mawla rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam axada qatifatan dafa jëloon benn morso boo xamante ne nii ab tissu la boo xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam daf ko doon lal waaye léeg-léegin mu mu soloon ko parce que yal bisoo am na boo xam ne yaftarishuha daf ko doon lal bu doon war ci géléem ci géléem wala lool da ci doon toog wala léeg-léeg moom mu tegoo ko waaw mu ne loolu la jël euh, daal di koy sànni ci biir xabru bi ne wallahi la yalbasuha ahadun ba'daka abada fa dufinat ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam loolu mu sànni ci biir xabru bi laata ñu fay dugal yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi ñu suulaale ko loolu waxoon nañ riwaay bi wéruñ dinañ ñëw xool li jëm ci wàllu xatiifa fa ak ay masala yi ci jëm ak est ce lii dëgër naam déet waxoon nañ la tamit affaire tis'u labinaat yi kene keroog biñ ko defaree al te ki ko def mooy seydina zeyd ibn sahl al ansaariyu di abu talha baay jiit li seydina anas ibn malikin xaadimu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam dhul udunayni abu hamza radiyallahu taala anhu baay jiit lim di abu talha moom kaana yalxad moom mooy ki defal gasal bàmmeel alayhi salaatu wassalaam defal ko loo xam ne mooy al lahd nga xam ne mooy façon bàmmeel yu gën ndax loolu la saxaaba yi moo tax radiyallahu anhum moom lañ waxoon yonent ne ya allahumma xir li nabiyik tànnalal sa yonent sallallahu alayhi wa sallama ci ñaar ñii ñu yónnee ku nekk ci ñoom nga tànnal ko li nga xam ne moom nga ko gërëmal muy ci wàllu kër gu mujj muy li nga xam ne mooy bàmmeel ñu dem ka demoon doon seet kii def ashaq di seydna abu ubayda aamir ibn al-jarraah radiyallahu taala anhu wa arda fekk ko fa waaye ka demoon dem seeti ki nga xam ne mooy ngir woolu ji ko seydna abu talha mi nga xam ne kaana yalxad li ahli madina moo doon gaskatu bàmmeel waa Medina moom laxd la doon def moom mu daal ko fay fekk loolu mu ñëw defaral alayhi salaatu mooy kon nuñ ko waxoon dangay gas bàmmeel bi gasaat benn kii ci wet gi bu ko defee foofu la ñuy dugal néew bi après ñu teg ci ay briques bu ko defee du baskule ci beneen côté bi après ñu daal di wàccaat wàcc waat suuf si waaw te loolu am na benn affaire boo xam ne ñun mën nañu ko gis muy dëppaale gu alayhi salaatu wassalaam ak di dëggal li nga xam ne moom la waxoon keroog Hunayn bi nga xam ne ci la waa ahlul madina di al ansaar bi nga xam ne moom salawaatullahi wa salaamuhu alayhi ci la doon jël màng lu bari di di séddale ghanaa'imu Hunaynin li nga xamante ne nii mooy euh, butin de guerre biñ jële woon Hunayn bi nga xam ne ci la ko doon ci waa Hawazin ci la ko doon séddale jox al mu'allafata qulubuhum ñi nga xamante ne qulubihim ñi nga xam ne ñoom mooy ñiy dóora tuub ka abi Sufyaana wa hizbihi comme Abu Sufyan ibn Harb mi doon dóora tuub ci fatxu Makka ñooñu mu jox leen lu bare bari ak kaw-kaw yeeg kilifa yu mag yi ci arab yeeg tribu yu mag yi ñoom al Abbas ibn Mirdas ñoom ñi nga xamante ne ñoom al Aqra ibn Habis mu daal di leen jox lu baree baree baree bari bàyyi waa Medina joxu leen kenn ñu ne ah yonent bi da alayhi salaatu wasalaam gis na ay ñoñam ba mu dégg leen woolu leen ca angaar ba yaa ngi fàttale ko li mu leen waxeen ne leen ndax gërëmu ngeen nit ñi dellu seen kër yi ak li nga xam ne mooy asha alwal wal ma'ir dellu seen kër yi ak gëléem yi xar yeeg yooyu kantaa yéen waa ahlul madina yéen waa ahlul yéen waa al ansaar ansaarullahi wa ansaaru rasulihi salawatullahi alayhi wa sallam yéen ngeen dellu seen kër yi ak ki nga xam ne ak seen seen tanti ak ki nga xam ne mooy ndawal yàlla li kon moom moom la sédd boppam la sédde waa lansaar gaa yi ku dul ñoom mu daal di leen jox li nga xamante ne nii mooy màng yeeg yooyu kanta waa lansaar alayhim ridwanullah yenente bi alayhi salatu wasalaam leen boppam ne leen gis ko est ce que loolu gërëmu ngeen ñu ne al al mannu kullul manni lillahi wa rasulihi radina billahi eh, qasaman wa maghnama ñun daal daal dinañuy gërëm li suñu boroom daal dañuy cërale mooy loolu yonent bi alayhi salaatu salaam tërale woon woon boppam ni nit ñi bu ñuy ñibbi fii jóge Hunayn ni ñuy def mooy ñoom chaayeeg ba'ir lañuy yóbbaale xar yeeg eh, gëléem yeeg alal mooy alalu àddina bi kantaa yéen bu ngeen di dem rasulullah ngeen di yóbbaale loolu mu tërale woon leen kon nag yell na moos ñoom na nga xam ne noonu la ñuy doxale ña faatu ca ñoom ñu doxale noonu ki nga xam ne mooy sangu-sang yi ni nga xam ne moo leen tërale woon boppam alayhi salaatu wassalaam moo taxoon leen mu ne leen anna al ansaaru shi'aar ah waaw <laughs> al ansaar al ansaaru shi'aar allah ñoom ñooy ñi ñi ko jege xaasiyam waaw waaw waaw kon loolu lu am solo la te tamit eh, eh, eh, lii buur yàlla def tànnal yonent bi alayhi salaatu diggante al laxdu ak al shaqu waa Medina bañ ci doon def di al laxdu te moom la mooy la yonent bi alayhi salaatu doon wax comme niñ ko waxe woon ci xadiis bi nga xam ne moo nekk sa sunanu al imaam Abu Daawud rahmatullah alayhi bi mu naan al laxdu lana wa shaqu li gayrina loolu lépp di dëggal di nekk loo xam ne eh, day feddali le fait ñu utal ko bàmmeel bu mel noonu di feddali yooyu yépp nga xam ne jiitu woon na moom salawatullahi wa salaamuhu alayhi mu daldi woon koy wax léegi nag labinaat yooyu parce que labinaat yi xam nga maa ngi la doon wax ne bon am na ñu ne tisan lañu mais loolu riwaayam wirul parce que al imaam al moo ko wax imaam al Bayhaqi yu ci Dalaa'ilun Nubuwwa rahmatullah ci baabu maa jaa fi xafri qabri rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam buntu baabu buntu maa jaa li li dikk li nga xam ne moo rot fii xafri ci ci li nga xam ne mooy li nekk ci gasu bàmmeelu yonent bi alayhi salaatu wa salaam foofu la ne wa balaghani bi mu ëndee xadiis bi nga xam ne eh, eh, eh, mooy xadiis bi ñu wax sànq. bu al imaam ibn Isxaaq ci yoon imaam ibn Isxaaq mu ne haddathanii Husayn ibn Abdillah ibn Ubaydillah ibn Abbaas an Ikrima an ibn Abbaas ba mu ëndee lool ba pare wax li ñu wax léegi après mu ne qultu man al imaam al Bayhaqi al Bayhaqi rahmatullah alayhi ne rahmatullah alayhi nee na wa balaghanii annahu buniya alayhi fii lahdihi labin wa yuqaalu hiya tis'u labinaatin adada waaw mu ne qultu nee naa man al imaam abu bakr al bayhaqiyu ash-shaafi'iyu rahmatullahi alayhi mu ne nee naa wa balagani jote na ma gis nga moo tax man al riwaayam yorul mooy min balaagiyaat imaamul bayhaqi te imaamul bayhaqi gis nga ni mu ni mu soree affaire bi hein <laughs> mu ne wa balagani jote na ma annahu kana buniya alayhi tabax nañu fii lahdihi allabin dañ cee ta wax allabin loolu gisoon nañ riwaay yi ko wax waaw te lahd noonu lañ koy defee loolu moom loolu moom noonu la demee mooy labin lahd ci boppam noonu la dañuy gas ba am neel gas ci wet gi dugal fa néew bi après ñu teg ay briques loolu noonu la waaye wa xaalu hiya tis'u labinatin adadin adadan kene neuf la nee na lool lu ñuy wax la xam nga ne wayu yuqaalu moom ci boppam waxu la ne lii dogu ci ne lii nii la demee mooy dafa nekk loo xamante ne nii siratu tamrid la ko waxe te loolu lu am solo la waaw mooy moom dégager na responsabilité waxu leen ne nii la demee waaye daal dañ ne ñu ngi koy wax waaw ñu ngi koy wax nag mooy loolu lu ñuy mën a sukkandiku moo tax lu am solo la ci waxu boroom xam-xam yi seen façon ni ñuy waxe wayu xaalu yiwat yi yu jara bàyyi xel la waaw kon nag moo tax lu ama am solo la moo tax lii nii de façon quant à neuf la mooy dëgërul en tout cas moom la ñuy nettali nag di ko wax waaye sanadan euh, laa yasbut mooy ci wàllu sanad mooy dëgërul laysa bi saxiix waaw waaye nag ku ko wax ne neuf pierres lañ fa def mooy deful lu dul rek. reprendre li nga xam ne moom la ku mel ne al imaam al bayhaqiyu rahmatullah wax ne wa yuqaalu waaye min ci siiratu tamrid léegi nag ñu ñëw nag ci wàllu xatiifa gim ne riwaay imaam nisaq bi est-ce que lii wér na sax waaw waaw c'était ça question mooy mais euh, euh, mais lim ne ah mawla rasulillahi salawatullahi wa salaamuhu alayhi dafa saat ni ci biir li nga xam ne qatifatun hamra kaana yalbasuha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa qaala wallahi la yalbasuha ba'daka ahada waaw musa ni ko ci ñu suulaale ko loolu la riwaa imam ibn sa kii wax imam ibn abbas mais loolu est ce que wér na affaire boobu que ni loolu sànni nañ def nañ ci mooy loolu nga xam ne laltu googu nga xam ne ab tissu la boo xam ne moom yeneen ma yi saabsaab non seulement da ci doon toog mais tamit da ko doon gàlloo léeg-léeg ndax noonu ngay mën a jàppe yalbasuha ak yaftarisuha waaw léeg-léeg da ci doon toog léeg-léeg da ko doon gàlloo da ko doon sol léegi nag loolu noon mu ne suqraan moo ko ci sànni est-ce que loolu est-ce que loolu am na dañ naan la naam hada qad sabata loolu sax na waaw wal hadith qad rawahu al ahmad ibn Hanbal bi sanadin saxiix wa kadaalika rawaahu al imaamu Abul Husayn Muslim ibnul Hajjaaj al-Qushayri an-Naysaabuuri rahmatullah alay bi wooy ci saxiix bi voilà kon nag c'est fini wa qad rawahu alimamu an-Nasaa'i at-Tirmidhi bi sanadin saxiix kon nag affaire bi loolu la alimamu Muslim rahmatullah alay ci kitaabul janaa'iz boo demee ci kitaabul janaa'iz buru ñu saxal est-ce que qatiifa gi am naam dée léegi ak tamit li jëm ci masala yi jëm ci qatiifa gi est-ce que nit ñi d'accordoon nañ ak suqraan waaw wala déet al imaamu muslim ci kitaabul janaa'iz baabu ja'lu ja'lul qatifati fil qabri mooy kitaabul janaa'iz téere bi nga xam ne ci la def lu jëm ci wàllu néew yeeg ak seen toppatoo leen kanta baabu mooy leen na ci surah yee ko def lu bari imaam an-Nawawi nag moo gën a def affaire yi mooy bosam moo si a baabu baabun wala nga ne baabu jaali wala nga ne baabun jaalul qatifati fil qabri bunt bi nga xam ne lañ def ci def al mooy morso boobu ñu la wax boo xam ne nag bu eh, xonq la wax eh, comme ni ko riwaaya yi di leerale ci bàmmeel mooy est ce que lool mën naa nekk wala déet al imaamu muslim mu ne haddathana mu ne haddathana yahya ibnu yahya muy yahya ibnu yahya ibnu bakr ibnu abdirrahman ibnu yahya ibnu hamad at-tamimi al-hanzali rayhanatu naysabur abu zakariya rahmatullah alayhi qala akhbarana waki' mu ne ki ma nettali mooy waki' di waki' ibnu al-jarrah ibnu malih ibnu adi abu sufyan ar-ruwaasiyu al-kuufiyu al-asbahaaniyu al-a'war rahmatullahi alayhi xaa mu ne xaa mu ne xaa mooy mu ngi jóge ci càllale dem ci beneen càllala wa haddathana abu bakr ibn abi shayba mu ne abdullah ibn muhammad ibn abi shayba ibrahim ibn uthman rahmatullahi alayhi abu bakr al-waasitiyu al-asl al-kuufiyu rahmatullahi alayhi de Abu Bakr borom Musannaf <clears throat> Abu Bakr ibn Abi Shayba qaala mu ne haddathana Ghundarun mu ne ki ko nettali mooy Ghundar di Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali mawlaahum Abu Abdillah rahmatullahi alayhi al-Basri rahmatullahi alayhi wa Waki' kon ñoom ñoo nettali Abu Bakr ibn Abi Shayba ci ñaari sëriñ la ko jële Ghundar ak Waki' muy Waki' mi ñu wax sànq ibn al-Jarrah ibn Malih ibn Adi Abu Sufyan ar-Ruwasi al-Kufi al-Asbahani an-Naysaburi rahmatullahi alayhi al-Anwaru ñoom ñaar ñépp jami'an ñoom ñaar ñépp wax nañu an Shu'ba ñoom ñépp ñu jële ci Shu'ba di Shu'ba ibn al a ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam al-Azdi jiit le bu Ghundar imaam Muslim mu ne haa mooy kaay ma jëlaat ci beneen sëriñ kon jële na ci bu njëkk bi Yahya ibn Yahya rayhaanatu Naysaabuur keneen ki mu jële ko beneen càllale bi ci ki nga xam ne mooy Seydina Abu Bakr ibn Abi Shayba rahmatullah alayhi beneen bi nag moom lay wax ni ñetteelu riwaay mu ne xaa kon maa ngi dem ci beneen riwaay xaar li beneen càllale xaar leen ma ma ñëw wa haddathana Muhammad ibn al-Muthanna waaw mu ne nettali na Muhammad ibn al-Muthanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi Abu Musa ah az-Zamin rahmatullah alayhi al-Basri wal lafdu la mu ne nag voilà expression yi may indi fii nag sama sëriñ bii ma mujjee wax di az-Zamin di Muhammad ibn al moom laa fi li nga xam ne mooy ay expression am nii la tudde xadiis bi moom mi nga xamante ne nii mooy Muhammadu ibnu al al-Muthanna rahmatullahi alayhi di Muhammad ibn al-Musanna az-Zamin rahmatullahi alayhi léegi lan la wax mu ne qaala haddathana Yahya ibn Sa'id mu ne ko nettali mooy Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan wal-Hafiz Abu Sa'id rahmatullahi alayhi at-Tamimi mawlahum al-Basri al-Qattan wal-Ahwal rahmatullahi alayhi mu ne moom lan la Yahya ibn Sa'id qaala mu ne haddathana Shu'batu mooy boo seetloo xadis bi madaarul xadis mooy Shu'batu ibn al-Hajjaj mooy boo seetloo day tourner pivot bi ki nga xam ne ci moom la xadiis bi jaar mooy al imaamu Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam rahmatullahi alayhi al-Basri amirul mu'minin fi al-hadith qaala mu ne haddathana al-imam Shu'ba mu ne haddathana Abu Jamra yàgg nañ ko gis Nasr ibn Imran ad-Duba'i rahmatullahi alayhi al-Basri rahmatullahi alayhi ah an Ibn Abbas waaw tarja da doon da doon da doon Eh, da doon kiiwal eh, Ibn Abbas da ko doon traduire bi nga xam ne ci la nekk ci bilaadu Xuraasaan an Ibn Abbas mu jëla kon ci al-bahru al-habru Abul Abbas mawlaana Ibn Abbas tarjumaan al-Qur'aan Ibn Abdil Muttalib radiyallahu anil jamii' annahu qaala kon mawlaana Ibn Abbas mu ne ñu ngi ci saxiix imaamu Muslim ibn al-Hajjaaj baabu kitaabul janaa'iz baabu ja'lil qatiifati fil qabr ngir xool est-ce que loolu noonu wér na li xadiis bi mawlaana ibn Abbaas xadiisam bi jaar ci Muhammad ibn Isxaaq bi sanadin da'if comme niñ ko tudde woon sànq est-ce que loolu wér na feneen ñu ne waaw imaam ibn Abbaas mu ne ju'ila fi qabri rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam qatifatun hamraa mawlaana ibn Abbaas mu ne ju'ila def nañu fi qabri rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam ci bàmmeelu yonent bi sallallahu alayhi wa def nañ fa la lañ fa def qatifatun hamra waaw def nañ fa qatifatun hamra muy benn tissu comme biñ la waxoon sànq boo xamante ne ni hamra dafa weex da dafa xonq voilà lii mooy xadis bi bon après am na lu imaam muslim di wax mais loolu ci wàllu càllale bi la mooy loolu noonu euh, euh, c'est pas notre objectif fii waaw mooy c'est pas notre objectif léegi nag acca léegi nag mu des waaw kon kay affaire bi yow kon de ki affaire bi wér na ma la na wax naa la eh, eh, imaam muslim mi solo ko <laughs> noonu la ko imaam ahmad solo mu ne haddathana yahya jële ci yahya ibn al-qattan an shu'ba wa ibn ja'far an shu'ba mu jële ci shu'ba ibn ja'far qaala haddathana shu'batu ibn ja'far mooy ñaari sëriñ ci yahya al-qattan ak Gundar eh, ñoom ñaar ku nekk jële ci Shu'ba mu ne haddathani Abu Jamra di Nasr ibn Imran ad-Duba'i rahmatullahi alayhi Abu Jamra Nasr ibn Abdillah ad-Duba'i an Ibn Abbas mu ne ju'ila fi qabri rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qatifatun hamra tafarrada bihi al-imaamu Muslim imaam al-Bukhari solow ko léegi nag kon lii mooy kon wér na affaire bi am na ah am na yeneen riwaay léegi dinañ ñëw ci wax xoola imaamu euh, kii alxasan albasriyu albasri rahmatullah alayhi imaam ni Sa'd soloo na ci yoon boo xam ne ci moom la jóge mais loolu euh, euh, wal xadiisu laysa bi saxiix wa huwa min marasiili alxasan ibn yasaar albasriyu te marasiilu al imaam alxasan albasri li gën a dëgër mooy wérul mu ne yonent bi alei saatu salaam dafa ne afrishu li qatifati nangeen ma mooy daf ko fii lahdi daf koo waxoon waaw waaw fa inna al arda lam tusallat ala ajsadil anbiya mu ne yonent bi alei saatu salaam dane na ngeen ma lalal sama qatifa gi mooy sama morso boobu mu nga xam ne dama ci tëdd ci toog ah ngeen ma ko euh, na ngeen ma ko defal lalal ma ko ci sama bàmmeel sama laxd xam nga lii mooy bu doon lii la de toute façon saxaaba yi dinañ fi nekk mos di di di wuute ndax laxd lañ koy defal wala shaq moo tax lii de toute façon xadiis bi wérul fa innal arda ndax suuf si lam tusallat kenn mooy buur yàlla du ko du ko du ko xirtal du def ala ajsaadil anbiya mooy suuf si du lekk yaramu yonent yi alayhimu salaatu wassalaam waaw léegi euh, am na yeneen i xadiis yuy wax ne loolu yeneen i tamit saa saa na ko waaye loolu dëgëru li dëgër mooy ne lii nii def nañ ko ci waaw <laughs> lii nii kon leer na ne kon def nañ ko ci léegi nag affaire bii nag masala nag la indi ci boroom xam-xam yi rahmatullah kon leer na nañu kon xabrub yonent mi alayhi def nañ ko ci lool am na nag riwaaya boo xam ne al-Waaqidi moo ko solo waaw euh, boo xam ne nee na bi sanadin euh, da'if keneen affaire bi dañ koo génnewaat ba ko ci xumraan euh, defee dañ koo génnewaat walakin hadha laysa bi sahih lii itam dara wéru ci moom bii nii moom wér defu ko imaam al moo ko nettali bi sanadin da'if wal Waaqidiyu ma'ruf léegi nag affaire baa ngoog euh, léegi léegi nag ñu ñëw nañ leen ñëw nag léegi nag ci li jëm ci ci affaire bi mooy imaam an-Nawawi ci sharxul minhaj bi muy shara saxi imaam Muslim ibn al-Hajjaj lii la wax al imaam an-Nawawi rahmatullahi alayhi dane ah haadihi alqatifa alqaaha shuqraanu mawla rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama qaala karihtu an yalbasaha ahadun ba'da rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne eh, lii nii qatifa gii ki nga xam ne moo ko ci sànni mooy shuqraan mawla rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ba pare mu ne karihtu man damaa bañ an yalbasa ahad damay bañ keneen ko dut moom ah damay bañ keneen ko dut yonent bi sallallahu alayhi wa di ko sol waaw moo tax ba pare mu teg ci moom al imaam an-Nawawi rahmatullahi alayhi mu ne wa qad nassa ash-Shafi'i te al imaam ash-Shafi'i al imaam Muhammad ibn Idris ash-Shafi'i nekk ki nga xam ne mooy euh, kilifaay ngiru Shafi'i yi mooy seen sëriñ al imaam ash-Shafi'i mu ne yaxal na ke ne wa jamii'u asxaabina ak mbooleem suñu mbokk yi mooy ñun Shafi'i yi mbokki Shafi'i yi min al ulama wa ghayrihim ak ñeneen ñu du yi mooy boo demee ci Maliki yi ñooñu madahib yi lay wax ah min al ulama'i ala karahiyati wad'i qatifa que dañoo sit ñuy teg benn ab di la euh, aw mudarraba aw mixadda wa nahwu dhalika tahta al mayit mu ne dañoo dañoo sit sip ñu teg dara ci xabru moo xam euh, mooy bala ñoo suul nit ki ñu am luñ ci lal comme benn tissu comme bii ak yooyu daal lépp loo xam ne daal luñ ciy teg ci suuf laata ñu koy ñu koy ñu ñu ciy teg ñu ñu ñu ñuy suul néew bi ak yi mel noonu yépp loolu dañ koo sit dañ koo tere mu ne wa shadda wa shadda anhum al-Baghawi min ashaabina mu ne waaye nag suñu wax naa la jamiu ashaabina xam nga suñu mbokk yi mu ne waaye nag al imaam al-Baghawi ci suñu mbokk yi ci Shafi'i yi moom nag moom moom moom moom mooy mooy ki isolé wu ci moom moo isolé wu ci wax jii moom moom dafa wax ne fa qaala fi kitaabihi at-Tahdhib al-imaam an-Nawawi rahmatullahi alayhi ci Sharh al-Minhaj mu ne imaam al-Baghawi moo génn ci wax jii quoi ci suñu ci ñun Shafi'i yi rahmatullah alayhi wax na ci téereem bi at-Tahdhib ne la ba'sa bi dalik ne benn problème amu ci waaw dara ko ci xabru bi laata nga ciy denc ka nga ciy denc dara newu ci rawatina ab morceau ak yooyu comme mi nga xam ne ndax lan fan la ko teg li hada al hadith mu ne moom imaam al-Baghawi fi mu ko teg rahmatullah alayhi mooy hadith bi yoo tax mu ne waa yow comme que yonent bi sallallahu alayhi lañ ko defal léegi nan nga mën a taxawee ne affaire boobu noonu dañ koy bañ kenn bañu ko loolu noonu dara ci newul laa ba'sa bi dhalika li hadha al la hadith bi mais imam an-Nawawi daal di ciy teg wa aqabahu ne wa sawaabu karahatuhu kama qaala al jumhur waaye nag li gën a jub te li gën nekk li nga xam ne mooy li gën kii ci affaire bi mooy ne mooy dañ koo sib comme ni nga xamante ne nii noonu la ko ah ki nga xam ne mooy al jumhur wala mooy waa jumhur la majeure partie des des ulama ni nga xam ne noonu lañ ci d'accord waaye dinañ gis ne <coughs> li wax nii mooy waa jumhur dëgg la lii nañ wax waaw dinañ ñëw nag ci après xool est-ce que waa jumhur ñii lii ñu wax mooy li gën a dëgëram déet waaw te mooy mazhabu maalikee yi tamit rahmatullah alayhi que ñuy tere ñu jël ci xabru di ci teg dara léegi comme ab moor soog malgré ne affaire bi feeñ na euh, riwaay Mawlana Ibn Abbas bii nekk ci saxiixu imaamu muslim ak musnadu imaam Ahmad ak yooyu bu ci lu wér que ne loolu defal nañ ko nent bi alayhi salaam léegi nag euh, <coughs> mu des mu ne imaam An-Nawawi mu ne. mu ne wa ajaabu an hada al xadis kanta al imam al-Baghawi wax te imam al-Baghawi rahmatullah dinañ la wax te ne eh, zahiriyé yi tamit ñoom lañu àndal mooy lii wax moom la zahiriyé yi wax zahiriyé yi ñoom de toute façon ay laa ba sax dañ ko dañ ne loolu ci boppam sunna la waaw al imam Ibn Hazm non loolu ci boppam mooy sunna waaw bala ndax lan nga ne ko ah sawaay loolu dinañ ci ñëw <laughs> yaa al imam Ibn Hazm waaw mais sunna quand même yonent alayhi salaam génn na àddina te moom mooy def mbir sunna wala déet eh, sunna eh, mooy lu mu jëf wala lu mu saxal wala loo xam ne daf koo wax lii yow fii lii moom bi mu génnee àddina lañ ko ko defal nga ne looluy sunna wala la xaaral dinaa ñëw ci affaire boobu te sax yow waroon nga am réponse bi waaye rek pour souci de clarté on va te répondre léegi eh, imam an teg ci rahmatullah alayhi mu ne wa ajaabu an hadha al bi anna suqraana infarada bi fi'li dhalika mu ne waa jumhur ak ñun shafi'iyya yi rahmatullah en tout cas dans notre majorité dañoo tontu imaam al-Baghawi miy sëkkandikoo xadis bii muy xadis mawlaana ibn Abbaas bi ne det nañ wudi'a fi qabri rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qatifatun hamra loolu noonu mu ne xadis boobu noonu to ñu tontu ci lan kene suqraan rahmatullah radiyallahu anhu infarada bi fi'li daalika moom moom moo wéete ci def loolu mooy da cee wéet mooy da koo def lam yuwaafiqu ghayruhu min as-sahaaba waaw radiyallahu anhum saxaaba yi ñeneen saxaaba yi kenn àndul ak suqraan ci loolu mu def wala alimu zalika tax xamuñu ko mooy xamuñu ko <laughs> ànduñu ci saxaaba yi kenn ku dul suqraan àndul ci jëf jooju te sax wala alimu zalika xamuñu ko ndax bu xamoon ne loolu am na doon konoonte kon doon nañ ko génne laata ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy denc salaam mu ne wa innama dëgg-dëgg fa'alahu suqraanu suqraan da koo def lima dhakarnaahu min karahatihi an yalbasa lima dhakarnaahu min karahatihi an yalbisaha ahadun ba'da an-nabi sallallahu alayhi wa sallam li anna an sallallahu alayhi wa sallam kaana yalbisuha wa yaftarishuha mu ne boo gisee shukran def ko moom li mu def joxal na ko illa mooy lu tax mu def ko mooy la lima zakarnaahu mooy liñ tudd sànq gën a moom ci boppam am na ci riwaaya yoo xam ne moo ko waxal boppam te mooy riwaaya bu da'if bi jaar ci Ubaydillah eh, eh, eh, al-Husayn ibn Abdillah ibn Ubaydillah ibn Abbas ibn al-Muttalib radiyallahu ta'ala anhu mu ne loolu da koo def ngir bañ mais wax jooju de toute façon wérul wax jooj mënuñu ko askanalee suqraan parce que riwaaye bi ci boppam wérut que ni da ko wax ne moom da koo def parce que bëggul keneen sol ko ah <laughs> lima zakarnaahu ndax liñ tudd <laughs> min karahati yi ndax bañ ngu mu bañ moom suqraan radiyallahu anhu an yalbasaha mu koy sol ahadun keneen ba'da nabi ginnaaw yonent bi alayhi salaam li anna nabiyya ndax yonent bi kat sallallahu alayhi wa sallama kaana yalbasuha nekkoon na doon ko sol wa yaftarishuha doon ko lal di ci toog falam tatib nafsu shukraana léegi nag shukraan nag bëggul waaw bakkaram teeyul te tamit bëggul an yabtazilaha ahadun ba'da nabi keneen di ko sol di ko sol di ci toog waa yow mooy waa yow kii doon sol ni mu tol keneen ku ko sol daa mel ni da ngay xaw a doya dal affaire boobu quoi yére bo wa xaalafahu radiyallahu anhu wa xaalafahu ghayru mu ne nag ñeneen ñi eh, mu ngi yeneen saxaaba yi wuteeg moom mu ne fa rawaa al-Bayhaqi an ibn Abbas bi annahu kariha an yuj'ala tahta al-mayyit thawbun fi qabri mu ne imaam al-Bayhaqi solo na këne e, rahmatullah alayhi jële ci mawlaana ibn Abbaas këne dañoo sib ñuy def ci suufu xabru mooy ci xabru laata ñuy denc nit ki di ci def ab yéeréeg di ci a ah, wala di ci teg dara waaw ñu ciy def dara lii la al imaam an-Nawawi alayhi waaye mooy waxam ji Euh, lii di euh, position waa jumhur dafa am problème waaw nii ko imaam an-Nawawi indee dafa am ngandum problème ndax lu tax hein mooy premièrement wax que ne suqraan moo ci wéete yeneen saxaaba yi daal di wuñ ciy dëppoo loolu lu loolu lu ñuy seetaat la waaw loolu lu ñuy seetaat la wax tamit ne xamuñu ko surtout wax ne xamuñu ko <laughs> n'est-ce pas Mawlana Ibn Abbas xadiis bi muy saraa moom imaam an <laughs> imaam an-Nawawi <laughs> Yahya ibn Sharaf rahmatullah alayhi mais xadiis bi muy saraa kat moo ko soloo ku dul Mawlana Ibn Abbas moo ne def nañu ci eh, xabru bi yonente bi alayhi salaam yéere bopp man nga ne noonu c'est que yaa gën xam ne imaam an-Nawawi li muy wax mooy rahmatullah jamono yañ koy denc lañ ko xamul bien sûr après lañ ko yëg ndax suqraan après la ko wax léegi nag bon ñu mettit lu ko ko waa ma ne la waaw léegi même noonu nañ ko jàppe noonu dëgg la parce que wax ji tamit loolu sax lay gën a ni lool nañ ne sax lool loolu la ci jublu sax que xamuñu ko mooy xamuñu ko jamono dañ koy denc dëgg la waaw je suis d'accord ah là je suis d'accord mooy xamuñu ko jamono jooju mais xam nañ ko après ba moo tax Seydina Mawlana Ibn baas ne ju'i la def nañ ba pare mu def ko siiratu euh, majhul waxul kan la kan la mais xam nañ ne suqraan moom moo ko def mais bon mooy bëy na mbuus doo fi ñu fi nekk di sulliwaat ndax ngir génne loolu ginnaaw bi nga xam ne denc nañ ba pare suqraan nettali leen lool mais kontaanuñu ci daal ñu ne ok loolu mooy wax waa jumhur ok waaye euh, euh, euh, ba pare saxaaba yi radiyallahu anhum kenn ci ñoom àndu ceeg ñoom loolu loolu lu ñuy seetaat la wax jooju waaw waaw te imam ibn abbas xam nga kon mooy eh, dëgg la bu dee xamuñu ko jamono yooyu mais xam nañ ko après xam nañ ko après ma ne waaw parce que moo tax laa mawlana ibn abbas di ko nettali comme ni nga ko waxe sànq ma ne la très bien ma ne la loolu lañ ci am waaye kanta dañ koo bañ loolu moom wérul moom waaw loolu moom wérul mooy lim ne <laughs> imam al-Bayhaqi solo na loolu noonu wérul waaw loolu loolu wérul ah non non loolu wérul que ne euh, imaam al euh, al loolu noonu mu wax loolu loolu noonu daa saxul waaw loolu moom sax defu ko waaw te léegi euh, dinañ ci ñëw léegi nii dinañ la wax imaam al Bayhaqi rahmatullah alayhi moom ni mu soloo affaire bi ci boppam nga xam ne eh, eh, eh, mais nekk affaire bi wérul kon mooy liñ naan daa am ñu ko bañ. moom ni mu ko soloo wérul waaw xoolal parce que xoolal nañ la ko wax léegi imaam al-Bayhaqi yi dane hein <laughs> lu tax imaam al ibn eh, loolu imaam at-Tirmidhi yi daf ko tudd def ko taaliq mooy loo xam ne indiwul sanad bi hein mooy kene loolu noonu <laughs> kene bon imaam imaam ibn Euh, dafa mooy dafa bañoon affaire boobu mooy nanguwul woon suqraan jëfam jooj mu def loolu dañ imaam at-Tirmidhi ci loo xam ne daf ko wax noonu bilaa isnaadin lool benn affaire la imaam al-Bayhaqi kanta moom ci as-sunan sunanul Bayhaqi rahmatullah alayhi dafa nii la wax affaire wa qad ruwiya an Yazid ibn al-Asam an ibn Abbas annahu kariha kariha an yuj'ala tahta al-mayyit thawban dane wa qad ruwiya noonu la ko imaam al Bayhaqi waxee ci sunanul Bayhaqi mu ne moom wa qad ruwiya soloo nañu soloo nees soloo nañooy an Yazid ibn al Asam jële ci Yazid ibn al Asam an ibn Abbas mu jële ci ibn Abbas mais lii est ce que lii càllale bu wér la wa qad ruwiya siixatu tamrid mooy soloo nañu kan moo soloo ana càllale bi ah ñëw rek tëb ci Yazid ibn al Asam jële ci Mawlaana Ibn Abbaas kene moom dafa sib an yuj'ala ñuy def taxtal mayiti ci suufu ki nga xam ne moom la ñuy denc néew bi sawban mooy ginnaaw euh, per euh, yi num tudd yére yiñ ko solal voilà ginnaaw yére mbalaan yi nga xam ne moom lañu koy solal ba pare ba sàngu ko càngaayam ginnaaw càngaayam gi hmm? këne dañoo dañoo sib ñu ciy teg suuf laata ñu koy teg ci bàmmeel bi dara loolu mu ne euh, euh, euh, imaam al-Bayhaqi nii la ko soloowe kon yow fii ana lii nii lii lii lii lii mënoo ci mënoo ci sëppandiku sukkandiku ci ay ruwiye yi que ne kon loolu day wane ne moom imaam Ibn Abbas àndu ci woon te ñu solo te imaam Muslim solo ko imaam Ahmad ci sanad yu wér yoo xam ne moom mu wéral affaire mu ne lool def nañ ko ci xabru Yonent ta sallallahu alayhi wasallam sans pour autant mu indi lenn luy wane ne d'accord ci moom nan lañ mën a jële yoo xam ne wérul ne loo ne loolooy wane ne moom d'accord ci mu mukk lool man da nekk waaw moo tax li ñu naan li mu ne al imaam al Baghawi al Baghawi rahmatullah alayhi ci Shafi'i shadda moom shaddawul mooy même bu shadda la mu shadda loolu mooy dëgër moo tax loolu sax du shadda parce que ci hadis la ko teg hadis Mawla Ibn Abbas bu wér boo xam ne waxul fenn amul lenn benn expression du explicitement du implicitement waxu ko ci lu leer waxu ko ci loo xam ne mën nga ko jële ci wax ji luy wane ne moom d'accord ci amul kon kooku nan lañ mën a waxee ne kii kii shadda shaddawul imaam al bay al Baghawi li mu wax noonu la <laughs> waaw mu wax noonu la loolu la voilà loolu mooy affaire bi loolu la ah loolu dañ koo sopp <laughs> dañ koo sopp waaw eh, kanta ay bon non yi attends attends attends yow dañ koo génne waat ah? dañ koo génne waat xatiifa googu lii wane ne ànduñu ci mooy dañ koo génne waat dañoo sulliwaat bàmmeel bi génne ko daldi suulaat dañ naan la mais loolu dafa dëgëru loolu imaam al-Waaqidi ko nettali ko waaw te loolu boo seetloo <laughs> moom moo ko nettali euh, càllale bi mu ne ci Ali ibn al-Husayn muy Zaynul Abidin radiyallahu ta'ala anhuma moom moo wax lool mais loolu imaam al-Waqidi xam nañ ne matruuk la affaire bi après dañ koo génne moo tax même boo gisee xam nga benn affaire am na <laughs> mooy est-ce que est-ce que waxu euh, euh, premièrement imaam al-Waaqidi yi fa nekk euh, xadiis bi ci Seydina Ali ibn al-Husayn Zayn al-Abidin la yem moom fekke woon affaire mursal la mais loolu sax dafa sori dañ naan mbir mi lenn la mooy ne al-Waaqidi ay waxam jar da dàq ganaar kon nag léegi nan la ñuy jële wax jooju yow nga may épose wax jooju naan ma ma bon mais biñ soloo ni génne nañ ko lool mooy dañ koo génnewaat loolu mooy wan ne d'accord dañ naan mais loolu ci boppam saxut te loolu wérul que ni xamul yonent bi alayhi salaam dañ koo suul ba pare après dindiwaat ko ndax di ci génne dara loolu dëgërul ta daa daa amul sax loolu existé wul <laughs> waaw <laughs> waaw kon nag affaire bi mu ngi nii hein lii la léegi nag bum la nax parce que xam nga léegi am na benn tendance bu boo xam ne am na léegi mais du léegi la xew mooy dafa continuer di xew ba léegi mais xewul ñun li ma bëgg a wax mooy suñu jamono 1440 gii la la commencé non non non wala ay 1430 jëm 1000 non dafa yàgg mooy lan mooy nit ñi en général il suffit ñu def leen ay way ñu jàpp ne léegi lool day wane ne def nañ ko ay xasida def nañ ko ay way day ne lii nii wax ko ci ay xasida day wane ne lii moom alquran la boo xam ne yut laa alquran la ju ñuy jàng joo xam ne manul mbir mi manu a demee lu dul li rot ci xasida yi walla book ci poème yi waaw xam nga keroog maa ngi la fiy tuddal al imam al al kii nu mu euh, al imam Euh, sëriñu imaam euh, sëriñu imaam al-Hafiz ibn Hajar muy al imaam al Iraqi xam nga moom dafa def alfiyatu siira boobu nga xam ni gisoon nañ ci euh, fan yële ah bi mu naan dafa ne mooy ay vers la yoo xam ne ci siira yonent mi alayhi salaatu wa salaam la ko def comme ni mu defee alfiya ci wàllu ilmul xadiis ci wàllu xam-xamu xadiis ak yooyu. mu ne wa furishat fii qabrihi qatifa wa qiila uxrijat wa hadha asbatu waaw wa furishat te lal nañu dane wa furishat fii qabrihi qatifa wa qiila uxrijat wa hadha asbatu dane wa furishat te lalees nañu fii qabrihi qatifa ci qabru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qatifa lal nañ fa ab morso wa qiila te nee nañu uxrijat génn nañ ko wa hada asbatu li gën sax mooy lii que ne dañ koo génne mooy ne laloon nañ ko ci dëgg la ndax xam nga ah Mawlaana Abbaas manu ñoo weddi ne am mu ngi ci Sahih imaam Muslim xam nga riwaaye bële bu yu bi jaar sunanu al imaam Maaja imaam at-Tirmidhi rahmatullahi ak yooyu jaar ci Husayn ibn Abdillah ibn Ubaydillah ibn abbaas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu xam nga foofu sax man nga ne no lii moom wérul mais wér na ke ne imaam Abbaas nee na sànni nañu ci xabru yeneen ci ma lay saab laata ñu koy denc benn morso bu xonq loolu kon c'est sûr léegi mu ne wa qiila uxrijat nee nañu nag génne nañ ko mu ne wa hada kene génne wat nañ ko asbatu mooy li gën a sax mooy mais hada laysa bi asbat mooy euh, même bu dee lii mooy mais ginu la sax lu tax parce que riwaaya bi imam al-Waaqidi ko soroo <laughs> moo ne dañ koo génne <laughs> mais est-ce Euh, riwaay imam muslim bu leer bii ñu la wax te mu ngi ci musnadu imaamu ahmad wa ghayrihima rahmatullahi alayhima loolu dinañ ko opposé dinañ ko gam-gamleeg di ko gëndaleeg riwaay bi mooy amoon na dëgg la ñoom li ñuy wax mooy amoon na mais dañ ko génn mais dañ naan génne boobu ci boppam moo saxut ndax bala ngaa saxal dara walla ngay teg dara il faut loolu sax mais loo xam ne qad rawaahul waaqidi rahmatullahi alayhi laysa bi thabit moo tax loolu noonu wérul loolu mooy moom euh, euh, parce ku mel ne imaam Ibn Abdul Bar tamit loolu la wax waaw loolu mais loolu noonu euh, déedéet loolu wérul loolu noon nag moo tax yooyu yépp bu mu la bu walla yaghurrannaka ah non non non non non non <laughs> imaam Ibn Abdul Bar ci boppam lii la wax ne lii la dëgëral que ne affaire bi hein daf dañ ko sii sànni woon nañ ko ci mais dañ koo génne loolu nag mooy loolu ci boppam moo dëgërul mais loolu sauf dafa topp rek li waa ahlu siyar di wax li imaam al-Waaqidi soroo te sauf que xam nañ ne imaam al-Waaqidi mais ñoom ñooñu ko gën a xamaa waaw gisoon nga keroog al imaam al-Haafid bi naan al-Waaqidi laa yu'tamadu ilayhi idan farad fa kayfa idaa xaalaf mu naan al imaam al Waaqidi mu naan imaam Ibnul Jawzi waxam ji muy wax jëlewu ko fenn lu dul ci al Waaqidi te al Waaqidi moom rekk bu waxee rahmatullahi alayhi ab wax wéetewu ko kenn du ko ci topp waaw ra mais mais lan nga may wax nag bu dee ne moom dafa wuute tey loolu la imaam al Haafiz Hajar di wax mais ce qui est un peu bizarre mooy affaire bi des fois ñoom ci boppam ñoom ñi xam lool te di ko wax des fois ñu ñëw foo xam ne dañuy <laughs> moom la ñuy sukkandikoo <laughs> mais loolu ñun duñu dindi ñun suñu busol waaw même bu dee ñoom ñu ngi koy def ñun duñ ne ah waaw comme que imam yee koy def parce que même personne bi la mënoo tey ñëw fii nga ne kii non affaire bi wérul kiiwul parce que di fi ne ba pare feneen nga ñëw bëgg sukkandikoo ci loo xam ne moom kesee ko wax tamit nga bëgg ko dëgëral ndax parce que moom kesee ko wax loolu du loolu du sotti moo tax ñun moom changé wuñ ci boussole boobu waaw que ñu ngi koy wax lool tekkiwul ne noonu la demee déedéet affaire boobu noonu wérul dañoo topp rek waa ahlu siyar yi rahmatullah alayhim rawatina al imam al Waaqidi wax ko mais it ñu ñëw ci ginnaaw ñu bari di ko reprendre parce que hada ma qaalahu al Waaqidi walakin laysa bi saxiix loolu noonu wérul loolu wérul xam nga loolu moo tax mooy euh, euh, loolu nag nit ñu bari lool lañ xamul mooy ñi nga xam ne ñooy bind ci siira ak euh, surtout ay poème di ci def ay ay ay abyaat ñoom waxuñu la ne ñun li ñuy wax nii yépp nii la demee moom dañuy ñëw ne ñoom dañuy wax li waa ahlu siyar di wax li wér des fois ñu ne lii moo wér voilà dogu ne lii moo wér li tax mooy lii boo demee ci saxiixu al imaamul Buxaari wala boo demee fenn loolu mooy li gën a wér waaw ñu dogu ne lii moom mooy li gën a wér waaw loolu danga koy gis waaye des fois hein des fois nga gis ñu wax wax boo xam ne waa ahlu siyar a koy wax yow nag boo ñëwee moo tax euh, ñun ñun ñun en tant que rawatina en tant wolof ñun Euh, suñu téere yi mag ñi euh, euh, daanaka doo gis ñu man koo saraa waaw daanaka doo gis ñu man koo saraa parce que lenn la mooy parce que dañuy jàpp ne mbir la moo xam ne comme que suñu magum <laughs> magum diine sàngam moo ko bind mooy ne li ci nekk lépp amul benn virgule boo xam ne mën nañu ne bon lii nag lii mu wax fii nii dëgërul mooy ne lii mu lii mu wax fii dëgërul ak que ne moom moom moom li muy bind dëgërul daa bokk. mooy na ci mooy day siira lay wax te waa siira ñaata yoon ñoo daq wuute ñépp <laughs> waaw ak ñeneen ñépp tamit mooy fiq yi demal fiq boo demee fiq it noonu la waaw boo demee ci fiq tamit loolu kese la voilà mooy ne gaa yi wuute yi dafa bari léegi nag benn boroom xam-xam daal di jël euh, benn wax dëgëral loolu ñeneen wax leneen wala nga gis leneen lu ko gën a wér est-ce que wala loo xam ne dafa wuteeg loolu est-ce que tax na nga ne bon comme que mooy diw moo quand même nañ ne rek moo gën a dëgër malgré tout déedéet déedéet loolu nag fekk ñu ngi mel noonu mooy manuñoo am xam-xam te tamit manuñoo sara téere yooyu waaw waaw parce que comme que mbir mi ak fanatisme da cee nekk ak parce que jàpp nañ ne loo wax ñu jàpp ne dañ koy tuumaal mais euh, euh, ñaata yoon ngay gis fii ci masala yi ñu naan lii la Maliki yi wax lii la Hanafiya yi wax lii la ah waa xan imaam Ahmad wax lii la Shafi'i yi wax waale yi ñii li ñu wax dëgërul lee moo gën a dëgër est daa tax ñu ne imaam Malik ah kon yow da bëgg kon imaam Malik waxu fi dara loolu yaakaar ñi xamul dara ñooy ñooy xalaate noonu waaw. même bu dee nee nañ ay sëriñ la ñu nekk fi di wax waxu juxaal yoo xam ne ay ah diw daa bëgg a wax ah ñëw ñun de man ñi fii la lii lañ newoon ñëw nag bëgg fee indi lu wuteeg li man ñi newoon loolu day loolu ku ko def alkande dina la benn alkande du la ci fekk dara la ci dul fekk bal yow ci ci ci ci ci afiya ngay nekk maadaama lii tax nga ne lii nii dëgërul lu leer la lu tegu ci sunna dara du la ci fekk yooyu ay pression psychologique la yu lay teg mais loolu teg leen ko ñi xamul dara voilà seet leen ñi nga xam ne xamuñu jànguñu xamuñu luy xam-xam ñoom boo leen ko waxee ñu tiit ñooñu moom boo leen koy wax haqqan lahum an an ñu tiit waaw ñooñu ñu tiim waaw loolu foog ñu tiit loolu foog ñu tiit foo jaar dañuy tiit dañuy tiital gay mais loolu nan la tiitale nit looloo fi mas am xam-xam lool la di nit da ngay gis koo xam ne mooy sëriñam moo ko xamal lépp mais duñ am masala yoo xam ne duñ ci am imaam Shafi'i yu ñi rahmatullah alayhi yenn masala yoo xam ne ñaata masala la wuteeg sëriñam imaam Malik rahmatullah in ainsi de suite taalibe imaam Shafi'i yi ñaata ngay ngay gis koo xam day ñëw ne ah non ma suñu mazhab lii la wax waaye man li ma gis ci dalil yeneen yu wóor mooy li xanafa yi wax man loolu laa ànd même bu dee Shafi'i la waaw moo tax loolu c'est le débat des des des des des des ignorants xoolal xam nga euh, mooy indil la ay wax tekkiwul na lii moo am des fois ñu dogu xoolal comme li kii di wax euh, euh, li Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu doon wax li ñuy wax yonent bi sallallahu alayhi lan la mujjee wax ah inna salata wa mamluukan la aaxiru maa awsaa bihi al-Mustafaa fi xaalati al-alami jalaala rabbin rafiicin kaana aaxiru maa takallama al-mujtabaa min axsani al-kalimi bal qaala maa qaala min cindi al-xaliimati aaxiri ar-radaa xaliimati aaxiri ar-radaa al-Buxaari raaci taftahimi waaw mooy indi na la wax yi ne la jalaalu ne inna salaata inna salaata dëgg-dëgg julli wa mamluukan ak ñi nga xam ne yéen leen moome yéen a leen chefe comme ba jaam boo am koy liggéeyloo yow parent bi doom yeeg ñi nga xam ne yaa leen yilif mooy ñu nga yilif hein la aaxiru ma mooy lu mujj la nga xam ne aw bihi al Mustafa fi xaalatil alam moom la yonent bi alayhi salaam bi nga xam ne moom la borom bi tànn mujjee dénkaane ci jamonoy mettit ga mooy ca feebaram bi lool benn wax la am ñu ne non jalaalu rabbin rafi'in ñii yëpp gisoon nañ ko ci riwaay imaam al-Hakim jalaalu rabbin rafi'in kaana axiru ma takallama al-mujtaba min ahsanil kalimi am ñu ne déedéet jalaalu rabbin rafi'in la mujjee wax mu ne waaye bal qaala lii dëgg-dëgg nag lii la wax waaw li mu wax mooy am nañu ne jalaalu rabbin am nañu ne as-salaata wa mamlukan comme hadith Seydina ñoom Ummu salaama beeg yooyoog mais mu ne waaye nag lii dëgër nag. mooy bal li am ba des qaala maa qaala min indil xalima mooy la mu waxoon ca fa nga xam ne moom la waxoon ca xalimatu saadiya ba muy pare ci nàmp ga mooy lan mooy ar-rafiq al-a'la waaw allahumma ar-rafiq al-a'la mu ne loolu fan laa ko teg al-Bukhari ra'i taftahimi demal ci saxiixul Buxaari boo fa demee mooy li riwaayu imaam mooy al parce que way wi lii rek la sox mooy boo dugaloon euh, saxiixay ni doy baax du baax mais tax mu ne al Buxaari te moo ci gina a kawe mais sinon xadiis yi ñu ngi ci saxiixay ni ñu ngi ci masaanid yi ñu ngi ci sunan yi muy xadiis sayyidatu Aïsha yi nga xam ne ñoom ñoo leeral que ne yonent bi alayhi salaam ni mujjee wax mooy allahumma rafiq al a'la gis nga fii dafa dogu ne lii la léegi mooy ne affaire yi léegi yow manoo taxaw naan bon. Euh, mooy mooy affaire yi parce la mu ngi sax yi moo gën a dëgër fuuf leneen li naan jalaalu rabbin rafi'i nag ak yi nga xam ne ñoo naan ay salaatan wa mamlukan si wax na yooyu mais nag du lu mujjee wax waaw ka ko fekke woon ni sayyidatu Aisha radiyallahu anha li mu wax te mu nekk ci saxiix yi mu leer naññ mooy ar-rafiq al-a'la te mooy la mu waxoon ca ba mu doon jeexal nàmp nga mooy léegi loolu nag xam nga loolu mooy boo gisee ni lii moo gën a dëgër da ngay gis foo xam ne day dogu ne lii moo gën a dëgër am foo xam ne dalay wax naan la xii la yow léegi nga bëgg a def loolu argent comptant ba moo tax ñun du ñu saraa saraa bu baax téere yooyu waaw parce que parewuñu waxuma la population population yi waxuma leen mais ñi nga xam ne ñoom ñoo teg seen bopp ne àgg nañ fenn sax ci ci ci société bi te ñooy boroom xam-xam yi ci boppam ñoom parewuñ ziyu mooy boroom xam-xam yi seen doxalin nga xam ne ñoom seen busol mooy fan la dëgg féeti waaw fu dëgg féeti mooy li Seydina Ali ibn Abi Taalib doon wax teg leen dëgg ba pare ngeen door a teg nit ñi waaw ba pare ku ñëw ngeen jaarale ko si est-ce que dëppoo na ak dëggam déet mais doo tegi nit ba pare mais léegi nag jeex na ay waxam kese yi dëgg ku wax leneen lu loolu dëgg loolu dañ naan la xamoo li ngay wax waaw bu dee ñi nga xam ne ñooy wootewu te ñoom Euh, à vrai dire ñoo gën a nekk lambda sax que populace gi parce que populace gi xam nañ leen muy awaam yi raa yooyu imam euh, Seydina Abdurrahman ibn Awf doon wax Seydina Omar ibn al-Khattab keroog ci Mina mooy ne raa yooyu sa mooy mooy safala yi loolu wax dëgg mooy populace bi quoi mooy ñi nga xam ne ñoom newuñ ci côté xam-xam voilà mais loolu dangay seet ni ñun ñi nga xam ne ñooy mbubboo woon sax ñoom fii mu ne bu bu bu ñuy wax xam-xam ñoo war a teew daanaka ñooñu population bi sax a leen tane lenn rek lañ leen ëppee mooy arab yi ñuy wax des fois leen ko di leen ki euh, euh, miirale ñu jàpp ne waa ji ku xam la alors que xamula ah. waaw làkk arab mën a defar ay poème walla toog fii di arabiya arabiya bu làkk langue si taxul nga mën a wax ci diine lu leer waaw loolu rek la ñuy la ñuy mooy bu dee ñooñu parewuñu <laughs> wala a'uzu billah Euh, euh, le fait que ñoom al imaam al iraqi nii euh, mooy affaire bi def nañ ko way liñ doon wax mooy liñ xasa def way ñu jàpp ne téere la boo xam ne mooy alquran bi jàng mbir yi demewul noonu waaw dañuy dëppoo nag li nga xam ne moo sax ñu jàpp bu dëppoowul ak moom ñu teg nee comme li nga xam ne loolu la imaamu Maalik waxoon rek waaw ñépp xam nañ que ne fii kullu qawli faqih waxu faqih bu ne boroom xam-xam bu ne susceptible nañu am luñ ciy jël am luñ ciy rejeter ba mu des boroom bàmmeel bi muy yonent ci alayhi salaatu wassalaam te xam nga lool imaam al al al Iraaqi wax kan la topp mooy li ñoom imaam Ibn te moom it fan la ko jële ci waalu siyar ci imaam Ibn ci euh, al-Waaqidi ak tamit ñi nga xam ne ñooy ñëw di wax la même sos ginnaawam ba loolu waaw léegi kiy defar ay ver day ñëw tudd yooyu <laughs> même bu ne wa qiila ndax qiila uxrijat wa haaza asbatu mooy xiila bi ci boppam nee nañ génn nañ ko wa hada asbatu mooy moo gën a sax loolu gënu la sax loolu gënu la te waxu imaam an bi waa jumhur kene euh, gaa yi ànduñu ci boo seetloo moom la Seydou Hadji Malick wax ci xilaas radiyallahu anhu kene waa jumhur ànduñu kene nit ñi ànduñu saxaabay yi li ci ëpp ànduñu li Suqraan def kenn àndul ak moom moom la doon wax ne bim naan wa fiihi afrasha hamra al qatifati shuqranun wa ma waafaqa shuqrana min arimi ah wa qiila qad axrajuha ba'da ulhida qabrul Mustafa xayra ilhaadin min alxidami ah mooy loolu mooy waxu ñoom waa jumhur rek mooy wax bi imaam an-Nawawi nettali te ñu ne la wax boobu gënul dëgër te li koy wane mooy liñ la wax. mooy waqiila ufrisha hamra alqatifati shukraanun wa ma waafaqa shukraanu min arimi mooy waqiila wa fiihi afrasha lal na ca xabrub yonent bi alayhi salaatu wasalaam hamra alqatifati mooy tisi bu xonq boo bële kan moo ko ca lal shukraanun muy shukraan di mawla rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ma waafaqa shukraanu min arimi mooy shukraan kenn arim mooy ahad kenn àndu ceeg moom waaw wa qiila nee nañu sax qad axrajuha ba'da ulxida qabral Mustafa qabrul Mustafa xayra ilhaadin min alxidami mu ne waaye sax nee nañu ko ne génn nañ ko mooy wax joojoo ngi ñëw boo seetloo imaam al-Iraqi noonu la ko waxee tamit wa qiila uxrijat ah wa qiila qad axrajuha ah nee nañu ne génne nañ morso bu xonq boobule bandu ginnaaw gi ba ko ci defee génnewaat nañ ko. ba pare nag ulxida ñu daal di def laxdu xabrul Mustafa li nga xam ne mooy bàmmeelu ki nga xam ne moom la suñu borom tànn alayhi salaatu wassalaam xayra ilhaadi min al xidami gën jaa rafet ci ni ñuy defare laxdu ba mooy bàmmeelu laxdu min al xidami te ñu ko defoon mooy liggéeykat yu mag yoo yële nga xam ne ñoo ko liggéeyal gën ji ragaf rafet ak liggéey wuñ ko liggéeyee xabroom mooy ah, nit mënoo ñëw ne bo comme que way nañ ko nii mooy mbir mi kon lii moo sax loolu doyul loolu doyul ngir nga saxal mbir waaw diine kenn du ci saxale parce que euh, def nañ ko ay ver kon loolu mooy wane fii ma ne bu ma ñëwoon ne la lii daganut wala lii dëgërul mooy bu ma ne la man man du ma doyloo ko sama sëriñ nee na non parce que yow sa sëriñ mën na nekk référence pour yow mais nag diine buñ ci moo tax loolu ku xam du ne danaan man sama sëriñ bii nga xam ne Eh, man li mu wax mooy wane ne loolu non non dang naan man bokk na ci loo xam ne man nga koo sukk man nga cee kii nu tudd di ko cité waale mais du du loolu wax jooju mooy nekk ah jamais jamais jamais li nga xam ne mooy dalil bi ci wàllu sharia non waaw même boo nee par exemple ay aywa masalaam benn affaire comme yéet wala yu dem noonu ko sa xale wala nga dindi ko fi parce que rek Serigne diw nettali nañ que ne moom yéet sàngam ak sàngam kon yéet daa xaram <laughs> yépp nan la xaraame te yonent bi alayhi salaatu salaam ne huwa tahuru maytatu <laughs> huwa moom géej <laughs> at-tahuru géej mooy li nga xamante ne nii dafa lattay laabalaate ma'uhu ndoxam al-hillu dagan maytatuhu ñéddam dama lay laaj yéet fa lay ne ci géej léegi nan nga ma ne moo dagal nga ñëw de parce que rek sëriñ diwu ay sàngam mooy loolu noonu <laughs> moo tax bokk nag ñi ngay ñi ngay xam ne nit ku xamul diine mooy kuy waxe noonu koo gis mu waxe noonu di argumenter lool foo ko mënoon a teg bi boo nga commencé bon fonkal ah waxuma bu ko fonkal yi waaye mooy bu dee xam-xam nga yaakaar ne moo taxoon nga teg ko fa bi boo nga wàññi lool de te xam ne kii xamul sax ni ñuy argumenter xam nga loolu problème la nit ne moom mooy sëriñ bi mais xamul sax ni sax ni nga xam ne noonu la ñuy argumenté parce que diine kenn du ne lii dagan na parce que sama sëriñ nee na déedéet dagan na danga naan mbir mi alquran nee na yonent bi alayhi salaatu salaam nee na <laughs> loolu mooy njëkk ijmaa ijmaa sax ñëpp d'accorduñ ci ginnaaw ijmaa saxaaba radiyallahu anhum ñëpp d'accord ab saxaaba wax kese ndax waxu qawlu yi hal huwa xujja ndax waxu saxaaba xujja la rek loolu rek boroom xam-xam yi d'accord ci léegi yow nga may wax te saxaaba yi ñoo féete kaw keneen koy xalaat ak ku sam xel man a dem moo mën a wax ñu gis ne non waxam ji duñ ci d'accord waxatuma la keneen <laughs> waaw kon loolu euh, déedéet mooy euh, euh, li ma doon wax ne léeg-léeg mooy loolu xewul léegi que luñ xasa way ñu jàpp ne affaire bi mooy Qur'an boo xam ne yut laa nii la demee jeex na waaw boo xoolee ci wàllu dalil yi tahqiq affaire bi da ngay gis ne waxu waa jumhur bii al imaam an-Nawawi di wax imaam al al Iraqi ne wa hada asbatu al imaam euh, Sayyid al Haaji Malik radiyallahu anhu indiwaat ko waxu waa jumhur boobu da ngay gis ne insha allahu taala ginu la dëgër kenn génne waatu ko ndax wax ji fa mu tegu moo dëgërul mooy riwaaya al imaam al Waaqidi rahmatullahi alayhi même bu dee ne ku mel ne al imaam al Haafiz ibn Abdul Barr loolu la dëgëral loolu la kii mais loolu moo dëgërul parce que loolu imaam al-Waaqidi moo mu jaar ci yoonu Ali ibn al-Husayn al-Aabidiin waaw te loolu riwaaya boobu boo demee ci at-Talxiis al-Habiir al imaam Hajar daal na ko fay tudd kon nag affaire bi mu ngi noonu kon laysa bi saxiix haadaa kon xatiifa li li li ñuy wax mooy mooy dëgg li li bi muy wax ne al imaam al-Baghawi shadda laysa bi moom loolu euh, laysa bi shudud loolu du shudud ah. mooy li mu wax ah li mu wax loolu la te suqraan ci boppam dë euh, euh, saxul benn këni saxaaba yi radiyallahu anhu am na kenn ku wuteeg moom waaw te al imaam euh, kii nu mu tudd euh, at-Tirmidhi yu rahmatullahi alayhi daal dinay solo ci sanad bu wér ah ci Ubayd mu jaar ci Ubayd Ubaydillah ibn Abi Rafi' annahu qaala mu ne sami'tu Shuqraana mawla rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ana wallahi tarahtu al-qatifata tahta rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi al-qabr waaw waaw mu ne man Ubaydillah ibn Abi Rafi' maa dégg Shuqran mawla rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bien après lool ñoom Ubaydillah ibn Abi Rafi' mi après la mu ne man maa dégg Shuqran mu ne mawla rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu ne ana man man Shuqran ah wallahi maa ngi wat ci yàlla taraxtu maa sànni alqatifata